koor gi na ko ci yàlla fay gën jaakawee fay kon mu fa yéene ànd ak ñun rek ci ni ma ko waxee yittewoo goo xam ne diine yittewoo na ko jëmbat ak suuxat jukko ju rafet ci doomu aadama loolu mooy tom bi nga xamante ne moom la fas yéene ànd ñun tey te muy tomb bu am solo kon incha allah ci njalbeen waxtaan wi ñu xamal yittewoo gi nga xamante ne moom la diini yittewoo ci suuxat suuxat jukko ju rafet ci e, doomu aadama ak doomu aadama yittewoo goo xamante ne yittewoo na ko jikko ndax doomu aadama bu koy wax jikkoo tax kon bu fekkente ne jikko nekku fa ak doomu aadama yetu mun war nañu wax ne kon nekkatu fa kon yittewoo goo xamante ne nit ki yittewoo na ko jukko ju rafet wala incha allah danañu ko leeral ñaareel ba tamit dañu danañu leeral incha allah ci biir waxtaan wi jikko euh, nan la ko diiney lislaam gisee ñetteel ba tamit danañu andil incha allah ñu xam ne maanaam ji diine te bu ñu waxee diine mooy jikko ju rafet loolu cosaan la ci doomu aadama bi ko yàlla bind ku ko bindaale moo ñaale ko ko tamit teg ci loolu incha allah ñu ko leeral naka noonu tamit danañu leeral relation bi nga xamante ne moo am ci diggante ngëm ak jikko ju rafet kon incha allah lii lenn la rek ci ay tobb yoo xamante ni incha allah fas yéen na koo indi ci biir waxtaan wi xam naa ne bu fekkente ne waxtaan na ba noppi rek incha allah danañu fas yéen jox kàddu gi suñ mbokk mi nga xamante ne moom la àndal mu fas yéen bokk ñu jotaay bi tey muy sëriñ Habibullahi Darame su ko defee dana def ab taxaw seetlu ci lii nga xamante ne moom la sëriñ bi doon waxtaane kon bala ñu koy jox kàddu gi rek. ñu fàttali mbokk yi ne insha allah suba ci altine ji dana danañu fas yéene dalal sëriñ Muudu bu Buso imam euh, su ko defee mu ànd ak ñun ci aadabu salaatil jumaa te mooy teggin yi nga xamante ne moom lañu war a sàmmoon sàmmoonte ci biir jumaa rawatina bisub ajjuma rawatina nag ci jullit ajjuma euh, ginnaaw suba insha allah ci talaata ji danañu fas yéene dalal docteur Abdoulahat Sané su ko defee dana ànd ak ñun ci ulamaau suufiya wa juhuduhum fi xidmatil xadiis xam boroom xam-xam yi nga xam ne ay suufiyanke lañu ak yittewoo goo xamante ne yittewoo nañ ko ci liggéeyal xadiisu yonent te alayhi salaatu wasalaam ginnaaw suba ginnaawaat suba ci àllarba ji te mooy bis bi nga xamante ne mooy mujj ci ay bis bu njëkk gi danañ dalal insha allah docteur Mouhamad Daha Ba di médecin ci hôpital Matlaboul Fawzayni mu fas yéene ànd ak ñun ci insuffisance rénale kon incha allah loolu mooy programme mu ay bis bu njëkk gi xam naa ne ñi nga xamante ni bëgg nañoo topp ci média yi diggante rajo yi ak télévision yi ñu fàttali ne Darou Moukhty FM ñoom waxtaan wi en direct lañ koy def bis bu nekk tamit danañ ko tegaat diggante 14h ak 15h naka noonu benn FM ñoom 17h la ñuy teg waxtaan wi bu dee. Lamp FM ñoom zéro heure lañ teg waxtaan yi Zik FM vingt deux heures wala vingt deux wala dix heures ba tey tamit ku ànd ñun ci RFM wala Sud wala Walfajiri ak ah. ICAP yooyu yëpp ku fa ànd ak ñun rek mën nga ànd ak ñun ci waxtaan yi nii bu dee télévision yi Touba TV ak Lamp Fall TV ñoom tamit danañu jàllale waxtaan yi. naka noonu ñaaxeen FM ñoom tamit waxtaan wi en direct lañ koy def site internet yi tamit ku ci dugg rek ku dugg ci YouTube bi da nga mën a ànd ak ñun en direct ci waxtaan yi nga xamante ne ñoo ngi koy amal fii ci béréb bii nii. kon li ñuy def rek moom mooy dañuy jox kàddu gi Serigne Ibrahima Faye al imam ci tomb bu am solo bii nga xamante ne moom la ñu fas yéene baaxee tey yàlla na ko yàlla defal tawfiq defal ñu ko asalaamaaleykum wa rahmatullah alhamdulillahi rabbil aalamiin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi alkiraam wa taabiciina wa man tabi'ahum bi ixsaanin ilaa yawmi ddiin assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokki jullit yi ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaara bu baax di leen ndokkeel ci weer wu sell wi nga xam ne mooy shahru ramadan ñoo ngi sant yàlla bu baax ci boole gi mu ñu boole ci liggéey bu am solo bii liggéey bu am solo la muy liggéeyu lislaam bu ñu ci yàlla boolee dinañ ko sant yàlla bu baax waaye ñu santaat ko geneen sant mooy bërëb bi nga xam ne ci la ñu boole ci liggéey bi islaam yaatu na fu ñu ko defee rek ngëneel la waaye suñu ñëwee ba fii wax dëgg yàlla loolu lu rëy la ci ñun ñu boole ñu ci liggéey bii nga xam ne ci Daaru Muxti bii lañu ko defee ñun wax dëgg yàlla Saalum lañu dëkk fi ñu dëkk dafa jege lool ak fi borom daaru gane àdduna Njaabakunda côté yooyu la ñu dëkk di ko dégg lool di dégg daaru am cofeel xam fi sax ay kilifa xam fi ay nit waaye tey la yàlla dogal ñu doog fi teg suñu tànk te li ñu fi indi itam nekk loo xam ne ak yaatal la ndax xam nañu ne lii ñu ñuy sant kenn koo woon ci daaru rek mën na koo taxawee ba mat sëkk kon suñu ko ubbee ba mu yegg si ci ñun xam nañ ne loolu ak jàngale la koo xam ne dañu ko bëgg a jàngal ci du dégginu lislaam waaye jëfin jëfinu lislaam maanaam noo xam ne dañ ko war a dundee suñu diina kon loola dars boobu ñu ngi koy bàyyi xel bu baax te moo ñu gën a marqué ci ci ci yëfi maanaam jàng moo ñu gën a marqué ci euh, xamoon nañ ko ne noonu la bindoo ndax sëriñ Abdou Mbakke mi ñu xamanteel euh, ña fay daje ak ñiy toog ak moom mu ñuy fekk ci jumaa ji ak woyefam ak mbaaxam xamoon nañ ne fu mu cosaanoo yaatal gu mel nii rek moo fi mën a nekk tax na ñoo ngi bàyyi xel dars boobu di ñaan yàlla yan na ñu ko yàlla defal ñun itam ñu yaatoo noonu mën a yaatalee noonu am dégg gu mel noonu ci lislaam ñoo ngi jiital ci nuyoo bi euh, xalifa bi nga xam ne moom la fi yàlla teg tey di Serigne baas ñu ngi koy nuyu bu baax di ko siyaare di jiital nuyoo bi yëpp jox ko ko mu nuyul ñu cheikh yi fi nekk yëpp jàpp nañu ne ñi ñu fi xam ak ñi ñu fi xamul ñëpp ci ay kilifa ku nekk bi ñu ñëwee waroon nañoo yegg si yow siyaar la nuyu la jamono bi moo yaatuwuloon noonu waaye ñoo ngi nuyu ñëpp ñoo ngi siyaar ñëpp euh, li nga xam ne moom la mu muassasatul wafa bi xuquqil imaan di taxawee nii jàpp naa ne ab liggéey la bu rëy ci lislaam waaye ak jàngale la itam goo xam ne jàngal ngeen ko doomu soxna yépp ci defin wi ci ubbi gi ci yaatal gi yal yàlla mottali seen yéena yal na yàlla yéggali seen mébét ci lislaam bi ak ci liggéeyal ko li ñu santoon ñu bëgg ko waxtaanee muy ahamiyatu tadayyun fi tarsiqil axlaaq dañu jàpp ne euh, di lis axlaax mu jikko mbir la moo xam ne ba àdduna tàmbalee ba tey fu àdduna amee jàmm jikkoo ko ko may fu àdduna amee fitna itam jikkoo ko ko jox waaye jikko moomu amul benn xeetu nit bu am ci kaw suuf pencum nit lu dul ne moo xam gëm nañu yàlla moo xam gëmuñu yàlla lu dul ne yitte woo nañ jikko waaye daa mel ni fexe ba jikko yu baax dafa mel ni daa xaw a të daa xaw a jafe loo gis nag suñu ko bëggee amal te jaaruñ ca bunt ba nga xam ne moo koy amal amal ko day nekk loo xam ne lu jafe la loolu moo tax ñun ñu jàpp ne jikkoom mën naa baax waaye li tax mu jafe lool tey ci àdduna mooy bunt biñ ko jaaree pour amal ko moo jafe moom moo moo dookul moo nekkul bunt ba moo tax ñu tànn mawdo bii pour wax ne diina diina dafa am solo lool ci jox nit ki jikko ju baax maanaam nit diina daal moo ko mën a jox jikko ju baax loolu mooy lu ñu bëgg a waxtaanee pour firndeel loolu pour firndeel loolu dañ nañu leeral ne nit dafa bokk ci mbindeefi yàlla yi nga xam ne daanaka moo ci gën a compliqué maanaam nit mooy mbindeefu yàlla moo xam ne moo gën a compliqué ci mbindeefu yàlla yi ndax ni ko yàlla bindee doy na pour ñu xam ne ay mbiram simple moom nit mooy borom bi subhaanahu wa taala wax ñu ne da koo bind ci ban ba pare jël lu ñuy tuddee ruux mu jógee koo ci moom yàlla mu def ko ci mu nekk benn mbindeef moo xam ne presque dafay évoluer ci ñaari monde kon mbindeef moomu nga xam ne dafay évoluer ci ñaari monde muy nit yàlla ko bind denc ci moom ay force ay doole yoo xam ne doole yooyu dañu fasonte dañu fasoo dañu woroo dañu wuute fu ñu jëm bu amul lu koy regle bu amul yoon wuñ koy tëralal mu war ca yem moom nit su boobaa doole yooyu suñ ko bàyyeeg nit rek nit dina gaañ boppam mais dina gaañ sax ñi nga xam ne ñoom la séqal pénc bi loolu moo tax force yooyu ki ko bind mooy borom bi subhanahu wa moom dong moom moo mën a tëralal nit ay rëdd yoo xam ne ñooy limiter force yooyu ba nit du gaañ boppam du gaañ pinc mi nga xam ne ñoom la dëkkal Euh, soo xoolee nit bokk na pour wane rek ne dafa compliqué mooy nit léeg-léeg day nekk benn mbindeef boo xam ne maanaam li ñuy wax anania égoïsme dafa dafa égoïste moom nit loolu yàlla ko ko bindee waaye lu muy égoïste égoïste terewul nit tam yàlla def na ci moom mu nekk koo xam ne ku solidaire la day toll ko foo xam ne day bëgg dimbalante day bëgg soxla nit ñi loolu doy na misaal pour ñu xam ne léeg-léeg nit day toll foo xam ne bëggul kenn jege ko bëggul kenn gis ko moom dong loolu yàlla ko bind maanaam kenn ku nekk léeg-léeg nga toll foo xam ne doo bëgg kenn jege la sa bopp rek mais léeg-léeg nga toll foo xam ne bu nit ñi ñëwut ci yow sax nga génn wuti leen parce que da nga leen a soxla ñaari melokaan yu waroo yooyu ci moom su amul lu koy lu koy lu koy lu koy réglementé lu koy tëralalu aw yoon mu mar caa tënku su boobaa man naa gaañ boppam beneen bi ci bu joxe ay misaal borom bi subhaanahu wa taala ni mu bindee nit amul ci benn xariisa bu mu def ci moom boo xam ne dafa bon maanaam yàlla force yi mu def ci nii yépp baax mais force yooyu dañ koy réglementé rek boo demee ci bu ñuy tuddee xubbu zaat maanaam nit daa bëgg boppam mais loolu baax na bëgg googu bëgg boppam ci lay jëriñee boppam mais ci lay jëriñee encore penc mi nga xam ne ñoom la seqal ci bëgg boppam mais bëgg bopp gi nag bëgg boppam googu su limité nga xam ne xol bi boppam rekk ci nekk su bëggee boppam li mu ko war a bëgg yëpp ba xol bi fees dootu bëgg keneen parce que keneen amul place ci biir xol bi su boobaa dootu mag mën a bëgg keneen lu mu séq ak nit rek day fekk ne boppam la ci gis boppam la ci yëg waaye du yëg kenn ngir def len du bàyyi xel kenn ngir def len kon bëgg sa bopp baax na waaye faw mu am limite te loolu mooy garaïs yi nga xam ne moom la yàlla def ci nit benn bu ci nekk am na njëriñ ci nit mais faw mu am limite boo xam ne moo koy limité fa moo am règlement yoo ne moom lañ koy tëral mu war caa tënku yooyu tënk force yooyu ci nit règlement yooyu mooy jikko li tax ñu wax ne doomu aadama mënul ñàkk jikko mooy loolu dafa am force yu ne ci moom yoo xam ne suñ ko bàyyeeg force yooyu amul lu koy tënk ci biti du baax faw mu am jikko jikko nag bu ñu ko waxee wax naa sànq ma ne amul benn pénc ci àdduna lu dul ne péncum nit lu dul ne xalaat nañ ci ay jikko am nañ ay jikko mais ñun suñu waxee jikko dañu bëgg a wax jikko ci gis-gisu lislaam maanaam lislaam lan la jàppee jikko lan la lan la jàppee jikko moom nan la gisee jikko foofu dañu wax rek ne jikko ci l'islam dafa am ay définition yu bari mais dañu joxe benn définition rek boo xam ne jàpp nañ ne dina mën a tënk waxtaan bi yenn ci borom xam-xam bi dañuy wax ne ibaratun an majmu'atil mabadi wal qawaid al munazzama li suluki al insani allati yuhaddiduha al wahyu li tanzimi hayati al insan wa taxdiidi alaaqatihi bi gayrihi ala naxwin yuxaqiqu algaayata min wujudihi ala haza alaalam ala fi haza alaalam ala akmali wajh maanaam nit ci lislaam ni mu gisee jikko mooy jikko ay règle la ak ay principe yoo xam ne nit moo ko tax a jóg maanaam bu ñuy jàng jikko nit ñee ko moom wala sax léeg-léeg mu ne jikkoy nangam tudd benn mala mais jikko nit moo ko moom parce que yeneen yi doonul nit ñoom seenug dund mën nañ koo doxal te jikko di ci bokk ndax niñ koy doxalee yàlla da leen koo mooñaale ñoom mën nañu dundee noonu sans jikko bokk ci boo demee ci borom xam-xam bi dañ koy wax boo demee ci naml mooy xorondong li ñu soxla ñoom mën nañ koo amal ci seen pénc parce que xarisa lañ koy defee yàllaa leen bindee noonu léegi-léeg nga dox ci àll bi ba gis ay melentaan yoo xam ne groupe la ñuy ànd wala ay xorondong yoo xam ne groupe la ñuy ànd mu mel ni dañoo ànd di wuut lu ñu lekk waaye suñu demoon tey ba gis benn dugub joo xam ne daa sotteeku daa mel ni ci seen biir am na yoo xam ne ñoom ñoo cay jàkka lekk pour seet ndax loola am na luy reye wala amul luy reye su amee luy reyee dugub jooju yëpp foofu lañ koy bàyyi kenn du ko laal bu dee bu dee ne amul dara lu ci ne lu ma leen lu leen mën a lor dañuy ànd kenn ku nekk téye benn pepp dugub ñu jëm moom ci seenu pax waaye sax léeg-léeg nga gis ñaari xorondong yu tuuti néew doole benn bu ci nekk du attan benn benn pepp dugub waaye dañuy bokk benn pepp di ko yóbboo ndoor léegi-léegi sax bu ñu demee ba mu yàgg comme doxee gannaaw moo gën a métti doxee kanam dañuy changer position bi newoon ci gannaaw dem ci kanam bi newoon ci kanam dem ci gannaaw bu ñu yóbboon dugub ji ci biir pax mi balaañ koy balaañ koy denc ci biir danañ ko xool ba dagg li ci war a sax ndax buñ ko denc ci biir bu tawee mu sax waaye dañ ko dagg li ci sax mooy mbakkan gi loolu moo tax ñu ne dugub yu melentaan boo ko jiyee sax du sax danañ ko denc dencee ko noonu suñu demee ba jàpp war naa mën a xuur danañ àndandoor génnee ko weer ko ci biti ba mu wow ñu ne la ko dellaa léeg-léeg nga romb ci seen pax yi nga fekk nga fekk ñu jóor dugub ji fekk dañ koy weer rek bañ mu yàqu donc ñoom li aju seen dund mën nañ ko def san ñu am ay jikko parce que yàlla dana bindee noonu mais nit nag moom pour mu dund penc moom moo soxla jikko moo tax bu ñu waxee jikko mala yi bokkuñ ci mais ko suñ koy jàngal nit ñee ko moom moo tax ci définition bi ñu wax ne ay règle la ak ay principe yoo xam ne li ko tax yu ñu organiser la mais pour nit pour dund nit la mais organisation règle yooyu ki koy définir li koy définir mooy wax wahyu allati yuhaddiduha al wahyu pour mu nekk principe bu l'islam pour mu nekk jikkoy l'islam faw ku yàlla yónni mooy ñëw wax ne lii mooy jikko ju baax lii mooy jikko ju bon du ñu jël suñuy santiment pour nattee ci ay jikko du ñu jël suñu yëg-yëg nattee ci jikko mais jikko ci lislaam lislaam ci boppam mooy wax ne lii mooy jikko ju baax lii mooy màndu lii mooy tooñ yépp lislaam ba koy définir kon kon wax yu mooy définir lan mooy jikko beneen bi mooy jikko jooju moom mooy organiser dunduwaa ji mais encore mooy organiser diggante mooy rëdd relation yi dox diggante moom nit ñi relation yi diggante moom nit ñi jikko jooju moo koy moo koy rëdd ci anam ngoo xam ne nag day ñëw di dëggal di amal li nga xam ne moo taxoon ñëw nit ci kaw suuf mbokki jullit yi xam ngeen ne ñun daa am lu ñu tax a ñëw fii ci kaw suuf loolu bu ñu ko ratee maanaam bu ñu ratee xam loolu daanaka problème bu rëy mooy am bokk na ci li indil àdduna bi problème ay jafe-jafe mooy nit ñi dañuy fàttane dañ fi ñëw ngir benn liggéey yàlla da leen fee wàccee pour ñoom ñu liggéey liggéey boobu nu ñu gën a comprendre liggéey boobu xam ne moo leen fi indi gën a jëriñ kow suuf gën a jëriñ seen bopp mais nu ñu gën a réeree loolu gën a am ay problème loolu moo tax ñu ne jikkooy nit jikkoo la joo xam ne day ñëw di dëggal li taxoon nit ñëw ci kaw suuf mooy jikko joo xam ne su ko boroom jikkoowee man koo lay ci diggante ma boromam loo xam ne soo ko defee nga man koo lay sa diggante ak sa borom ne yàllaa ma ko sant soo ko bañee def nga man koo lay sa digganteeg sa borom ne yàllaa ma ko tere ndax man dama ñëw ci kaw suuf te samay jëf ak samay bàyyi daa tënku ci ndigali borom bi subhanahu wa kon samay jikko yëpp daa tënku ci jikko joo xam ne yàlla lii la bëgg ma def ko yàlla lii la tere ma bàyyi kon loolu mooy jikko ci lislaam loolu moo tax jikko borom bi subhaanahu wa bi muy wax yonent bi wa innaka la ala xuluqin azim ibnu abbas daa wax ne xuluqun azim mooy diinun azim nee na loolu yaa wax yonent bi ne ko yow sa jikko daa kawe nee na jikko jooju mu wax baatu xuluq boobu mu wax nee na xuluq boobu li muy firi mooy addiin lan la jublu ci loolu lu mu jublu ci loolu mooy daf ñu bëgg a wan ne diina mooy jikko diina mooy jig ko ñoom ñaar kenn mënu leen séparé mboolem lu nit di gëm ci pas-pas mbaal islaam di ko ko sant mu war koo taxawee ci jaamu yàlla muy ibaadaat yooyu yëpp ay préparation la pour nit ko am jikko ju baax boo jàngatee lislaam ci arkaanul imaan mbaa nga ñëw ci arkaanul islaam benn bu ci nekk yàlla di ko sant nit ñi lii nañ ko gëm lii nañ ko def benn bu ci nekk bëgg waajaloon nit ki ba nit ki am jikko ju baax la benn boroom xam-xam daf koy misaal mu ne ab jullit daa mel ni ab birig ab birig boo bëggee tabax benn bâtiment bëgg mu baax bëgg mu dëgër fa ngay commencer mooy def ay birig fexe ba birig yooyu dëgër lool mais birig yooyu li nga ci def yëpp pour mu dëgër jubluwoo ci birig bi bu dëgëree rek doon birig a boppam mais pour mu mën a ànd ak yeneen moromam birig yi pour tabax benn bâtiment la mais boo amoon birig lu mu dëgër dëgër nga am ci junney junney birig teg leen benn bu nekk tasaaroo benn du laa teg sa morom su boobaa itam birig amul benn njëriñ kon birig fañ koy waajalee la tax ñu koy waajal mooy bu demee ca tabax ba ba ànd ak ay mbokkam ñu taxawal benn bâtiment boo xam ne dina dëgër ko ab jullit li yàlla def ci moom sant ko ko muy ponki ngëm muy ponki jaamu yàlla yi ko yàlla sant loolu préparation la ci moom ngir mu waajal boppam ba ñëwee ci pénc mi ba bu ñëwee ci nit ñi mën a jëflanteeg ñoom jëflante bu rafet mu ko su ratee su ratee loolu rek daanaka daa mel ni birig bi nga xam ne dëgër na waaye mënta ànd ak birig yi xam ngeen léegi léeg sax ci maçon bi tabax pour xam ne bi njërñal birig mooy mu ànd ak birig yi léeg léeg birig yi ci birig yi am ci boo xam ne day gànk day gànk mooy ni mu bindoo daa ñaas waaye day laaj ñu xoos ko mu nangu ñu xoos ko xoos ko ba mu tàlli pour mën a ànd ak morom yi parce que xam na ne ànd ak moromam mi rek moo ko mën a jëriñ dara léegi-léegi sax bu laajee mason bi dagg benn brique sax mu dagg benn brique parce que xam na ne brique bii amu fi benn njëriñ lu dul ne mën a ànd ak bu ñu ko tegoon fii mu nekk brique ko kese te ànd ak brique it du jëriñ dara kon ab jullit itam ma nekk nit ñi ma nekk pénc mi loolu kott la ko yàllay doyee ci kaw suuf te loolu moom la ñuy tuddee moom la ñuy tuddee jikko kon jàpp nañu ne Euh, li Ibn Abbas wax ne diina mooy jikko loolu lu wér la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci hadis ne innama bu'istu li utammima makarimal axlaq daanaka ci hadis bi daf ñu wax ne moom daa ñëw pour mottali mais yonent yi ko jiitu woon ñëpp ñoo bokk lu ñu doon def mooy fexe ba nit ñi am jikko ju baax yonent yi ko jiitoon utammima la wax damaa ñëw pour yeggali makaarimal axlaaq kon yonent yi yàlla yónni woon ci kaw suuf yépp seen nekkin ci kaw suuf moo doon fexe ba nit ñi am jikko yu baax euh, soo gisee nag ñun ñu tànn ne diina moo mën a def ci nit ñi jikko yu baax loolu mooy li expérience jote joxe histoire li mu jàngal nit ñi mooy ñi mosa ñëw yàlla yebal leen ci kaw suuf mbaa ñu ñëw jël ci ku yàlla yebaloon ci kaw suuf di yonentam ñoom rek ñoom mos a histoire ñoom rek ñoo mos a jeexital ci histoire histoire ñi ko marqué ba tey ñu leen di tudd mooy ñi jaar ci njàngaleem yonent yonent bi sallallahu alayhi loolu moo tax ñu jàpp ne jikko diina rek moo koy def ci nit diina nag moom daa cosaanoog nit boroom xam-xam yi dañuy wax ne yonent yi sax ñëwuñ pour jàngal nit ñi ne leen euh, ñëwuñ pour xamal nit ñi jàngal nit ne yàlla am na mais dañu ñëw pour yëgal leen ne li ngeen ko tegoon wala li ngeen ko jàppee woon doonu ko yàlla bi muy bind nit ñi daleen leen mooñaale ak ñoom ñu yëg ne yàlla daa am loolu moo tax ci histoire amul benn dëkk boo xam ne amul luñ fay jaamu histoire mën naa nettali dëkk bu amul nguur waaye histoire du nettali dëkk bu amul yàlla maanaam foo dem ci àdduna bi am na lu nit ñi jàpp ne lii mooy yàlla problème bi mooy danañ yëg ne ci seen télé ci seen lot ci seen néew doole ci seen manki gi ñu manki la ñu yëg ne am na beneen force boo xam ne moo am ñu yëg ne loolu moo yàlla léegi nag su amul njàngalem yonent bu jaar ci diggante yi pour wan leen ne kii la lii mooy yàlla ñoom ñu bëgg koo làmb ak seeni xel ak seen yëg-yëg loolu moo indi jaamu xërëm yi nga gis ci kaw suuf parce que yàlla seen xel wutee yàlla seen santiment moo tax ñaar ci kaw suuf ku yàlla yónni moo koy jàngale mooy lu yàlla ak nuñ koy jaamu maanaam ñaari tomb yooyu moom ku yàlla yónni rek parce que yàlla ci boppam moom mooy kan ak ay melokaanam ku mu waxul mënoo koo xam ci sa xel mënoo ko xam ci say santiment ba natt ko kon foofu moom mu tànn ci nit ñi ku ñu tuddee ab yonent wax ko moom yàlla ay melokaanam kooko xamal ko nit ñi waaye li mu sàkku ci nit ñi war ko ko defal muy ak jaamu itam kooko la koy xamal mu jàngal ko nit ñi njëlee ko ci moom moo tax loolu moo tax nit ñi soxla nañ ab yonent waaye yàlla moom nit ñi xam nañ ne am na bu yàgg mais dañoo réer ci kan mooy kan mooy yàlla léegi léeg nga fekk ay nit ñuy jaamu bant léeg-léeg nga fekk ay nit ñoo xam ne dañoo jaamu safara ñi jaamu nañ jant bi loolu yëpp lu ko waral mooy yëg nañ ne yàlla am na mais amul lu leen jokkaleek yàlla ba ñu mën koo xam ñu làmb ko ci seen yëg-yëg mu indi ay déviation kon nit daa cosaanoo diina loolu la borom bi subhaanahu wa taala di wax ne fitratallahi allati fatara nnaasa alayha la tabdila li xalqillah dalika diinul qayyim walakin akthara annaas la ya'lamun yàlla nee na nit dañ ko mooñaale ak yëg ne yàlla am na bu nit juddu woon ci kaw suuf kenn influence yu ko ñu bàyyi ko rek moom day def directement ci yàlla waaye fi mu fi mu wàcc ñoo koy turne jeexital ci moom ba mu jàpp ne leneen mooy yàlla wala feneen mooy yàlla mais nit moom ak yàlla fitra lay doon loolu la yontu bi wax ne ku judd ku nekk da ngaa judduwaale fitra kullu mawludin yulad ala al fitra léegi ñam fa fekk di ay way juróom ñoo koy def li ñoo koy def li ñoo koy def leneen mais nit ak yàlla moom seen diggante daa leer kon nit daa cosaanoo diina loolu la borom bi wax ne wa id axasa rabbuka min bani aadama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhaduhum ala anfusihim alastu bi rabbikum qaalu bala shahidna yàlla ne fitra boobu mu bindee woon nit mu xam ne nit suñ ko bàyyee fitraam mu ñëw man na fi fekk loo xam ne man na ko changer mais yàlla dolli ca yónni ab yónent boo xam ne mooy ñëw la mu jaayante woon ak yàlla moom nit ca asal yàlla yónni ab yónent mu ñëw feddalil ko loolu pour mu xam ne la mu jaayantoon ak yàlla ci asal mooy jaamu ko bañ ko wéetal ko bañ koo bokkaale loolu moom la yónent yépp ñëw pour feddalil nit te yàlla nee na ci alquran li tax ma yónni yónent yi mooy an taqulu yawmal qiyama inna naa an hada xaafilin mooy damaa bañ àllaaxira ngeen ñëw wax ne dañ koo dañoo fàtte moo tax ma yónni waa ay yónent yu ñëw kon euh, diina moom daa cosaanug nit soo gisee ñu wax ne diina moo mën a def ci nit ñi jikko ju baax mooy ngëm al du du ay julli kese rek la lañ ci jublu du woor kese rek lañ ci jublu ci jikko ju baax ji mais dañu bëgg a wax ne pas-pas pas-pas bi lislaam indi pas-pas boobu bu ko nit ki gëmee loolu moo ko mën a jox jikko ju baax xam nga pas-pas boobu mooy gëm yàlla gëm ne yàlla daa wàcce ay téere yónni ay yonent waaye gëm àllaaxira ak lafa nekk ci pay ci regle ci yool ci mbugal nit su gëmee yàlla gëm àllaaxira daanaka rek gëm ni yàlla waxee àllaaxira nu noonu lay demee su xasee ba nekk ci nit rek gëm-gëm boobu mën na ko jox mu am jikko ju baax euh, ndax imaan dafa nekk loo xam ne dafa am solo lool ci nit boroom xam-xam yi léeg-léeg dañuy wax ci imaan mooy lii mooy lii ñiy wax ne al imaan niyatun fi l qalbi wala bil qalbi wa qawlun bil lisaan wa amalun bil arkaan léeg-léeg am ñoo xam ne dañ koy traduire al imaan wa at tasdiqu bi ma jaana bihi nabiyuna muhammad sallallahu alayhi wa sallam min indillah waaye daa am benn boroom xam-xam xam ngeen ne li ñuy tuddee aqida muy te mooy moom la ñuy firee léegi al iman al quran sori wut ci tudd ko waaw ngi seer bu baax al quran baatu iman lay jëfandikoo moo tax aqida bii nga xam ne moom lu ñuy firee pas-pas moom rotul sax ci alquran benn yoon benn yoon rotu ci alquran moom imaan lay jëfandikoo ndax xam na ne li li yàlla soxla imaan moom bu amee ci waa ji bu amee ci nit rek li yàlla bëgg waa ji def ko su imaan amul waa ji mënul yëngu su imaan amee waa ji mënul toog loolu la alquran di saxal borom bi subhanahu wa ta'ala ñuy wax ne ma innamal mu'minuuna alladhina amanu billahi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun yàlla dafa wax ne ñi nga xam ne ñoo gëm yàlla gëm yonent bi te amuñu sikki sàkk ci seenu ngëm yàlla ne ñi gëm yàlla ak yonent bi te amuñ benn sikk sakk seen ngëm lu ci yàlla teg mooy suma jaahadu rek fow ñu kër këri maanaam fow ñu def li ngëm laaj mënul ñàkk bu alal la ngëm soxla danañ ko def bu dee bakkan la ngëm soxla danañ ko def bu dee temps la ngëm soxla danañ ko def parce que ñoom gëm nañ loolu mooy ngëm ngëm ñun dañ koy te dañ ko yi lu ëpp lii li ko yàlla doon tuddee dañoo dem ba nga xam ne dañ koy jàng wut wubbil ko ay kulliyaat ni jàng aqida mu sori lool benn saaba danaa ñëw joge ko ci àll bi ñëw ci kanam yonti mu jàngal ko imaan rek mu takk ci ci bés boobu lay lay def lu nekk lu yàlla bëgg bëggati mu def lu yàlla bañati mu bàyyi ko kon ngëm moom du ay théorie nazariyaat yoo xam ne falsafiya yu ñuy def ci bopp di ko jàng mokkal ko lool mais ngëm loolu moom bu la nee nga tuddee ko aqida mais amul du ay nazariyaat falsafiya yu ñuy téori mais ngëm ci xolu nit ki lay nekk ku mu dugg ci sa xol noo def yëngu mënoo toog noo def def ci yàlla bëgg loolu mooy ngëm moo tax su ay nit déclarer seen ngëm wax ko ci seen làmmiñ te loolu mënuñ ko jëmmal ci seeni melokaan ak seen jëf ak seen jikko ci saa si yàlla day nangu ne nañ utiliser beneen baat mais baatu imaan moom nekkul qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna gëm moom amul li yàlla li mu wax ci alquran ci amanu wa amilu salihat defe naa ne kenn xamul naka la toll su mu benn euh, doomu nijaay alawa ji daa gàtt nee na ma lu ma gàtt gàtt alawa amanu moom xam na ne wa amilu salihat moo ci topp nee na ma amanu ah, moom wa amilu salih xam naa ne moo ci topp moom gàtt naa alawa loolu waaye loolu moo xam naa ko parce que nit ñi dañ ko miin ba nga xam ne ci alquran yàlla fu mu tudd fu mu tuddee amanu wa amilu la ci topp parce que yàlla du nangu kuy déclarer ngëm fekk amalu salih bokku ci parce que xam na ne ñoom ñaar ñoo ànd su bii amee rek bii dafay am borom xam-xam bi dañuy wax ne am ñett yu yàlla boole ci alquran àndale leen ku leen tàqale doo am beneen ba nga def mooy wa aqimu salata wa atu zakat mooy julleeg asaka ni leen yàlla boole càquwaan daa bëri ba nga xam ne borom xam ne dañoo wax ne soo leen tàqalee di julli te doo joxe asaka doo am tiyaabooy julli beneen bi mooy wa xada rabbuka an laa taabudu illa iyahu wa bil walidayni ihsanan mooy jaamu yàlla rafetal sa diggante ñaari way jur ñu ne soo ko séparé soo jaamu yàlla too rafetal sa diggante ñaari wajur dootu yàlla du la nangu sax jaamu parce que daa boole ñaari bi ci topp mooy amanu wa amilu saalihaat ñoom ñaar dañoo ànd boo leen séparé ñoom itam beneen bi ci def imaan mënul am te amul saalih amul bu ñu boo gisee tey jikko xaw a jafe ci ci adduna bi du dara yàlla xam na ne sunu ngëm. sunu sunu sunu sunu rafetal ixlaas sunu digganteeg sunu borom moo manqué waaye bu nu benn mbokk jullit day waxtaan ci jullit ñi yàlla da leen boole wax ko ci alquran lislaam ñëw jëmmal yu bari yoo xam ne ñoo ko bokk loola war leen a mën a boole laay jii nga xam ne moom la ñuy jàng innamal mu'minuuna ixwa ñu jàng ko lu bari ñépp mokkal ko waaye mbokkoo jikko la te jikko iman la bu ñu doon jàng aay bi ñëpp di ko jàngandoor te amuñ jikko yi mën a ànd itam du tax ñu mën a ànd parce que jikko mooy boole nit ñi nit ñi mën nañ bokk julli mën nañ bokk woor mais lii tax ñu ra ñu jaxasoo nekk ay ixwaan loolu jikko lay def ndax kenn ku nekk lañ mos ci yow ci jikko loolu mooy ab ñam loolu sax la yàlla di junj ci alquran ne masalu kalimatin tayyiba ka shajaratin tayyiba asluha thabit wa faruha fi sama tuuti ukula kulli hiinin bi isni rabbi borom bi ci laay ji day junj ne masalu kalimatin tayyiba borom xam-xam dañuy wax ne jullil la yàlla lay day wax ne ab jullit boo xam ne daa gëm yàlla gëm lislaam yàlla day wax ne daa mel ni genn garab goo xam ne daa dëgër lool reeni mi jëm ci suuf borom bi ba muy jeexal laay def ne tuuti ukulaa kulla xiin maanaam garab gi waxtu nekk day meññ du rak lu tax yàlla ne ab jullit di misaal ab jullit ci garab guy meññ yàlla daf ñu bëgg a wax ne man ngaa nekk ab jullit di jullit di woor mais li ñuy mos ci yow xam neex nga wala ne neexuloo mooy sa jikko la mos ci garab gi xam ne garab gi neex na wala neexul mooy meññet ma nee na ab jullit meññetam mooy jikkoom ni garab gi meññet bi nekkee meññet ci moom nga xam ne bu ñu mosee meññetu garab gi mën a xam neex na wala mën a xam na naqari na kenn ku nekk ci nit ñi sa jikko mooy ñu xam mooy ci lañ lay xamee ci la xamee neex nga wala naqari mais yàlla dafa wax ne ab jullit moom meññeen moomu nekk ci moom du raj du arrêté waxtu wu nekk mu ngi meññ te loolu iman rek moo ko maa def maanaam benn nit boo xam ne waxtu woo ñëwee ci moom du changé la nga xamoon ci moom démb moom nga xam ci moom tey su ñàkkee li nga xam ci moom ni mel lay mel su amee du bew su ñàkkee du ñàkk waxtu wu nekk ni mu doon du changé loolu ku jege yàllaa ko man loolu mbokk jullit ñi ku jege yàllaa ko loolu imaan moo ko man te imaan moomu mooy génnee jikkoy waaj kon diina moom moo moom la alquran di junj ci beneen saar yàlla di wax ne inna allazina qaalu rabbuna allahu summa istaqaamu ñi nga xam ne wax rabbuna allahu mooy imaan ñi gëm yàlla yàlla ne summa staqaamu rek jub rek amul séparation qaalu rabbuna allah summa staqaamu rek léegi nag bu fekkee rabbuna allah jooju dañ koo wax ci làmmiñ waaye yeggul ci xol su boobaa istiqaama mën naa jafe parce que istiqaama moom tawhid rek imaan rek moo koy jur ku gëm yàlla rek mooy am istiqaama yan ñu ko yàlla defal kon loolu moo tax ñu wax ne ngëm gi ñu jublu ci ngëm goo xam ne moo mën a meññ jikko yu baax mooy ngëm goo xam ne du ngëmuk bu ñuy téebóori ci làmmiñ rek mu yem fi waaye ngëm yàlla goo xam ne ni yàlla tuddee ngëm la rek maanaam imaan suñ ko bàyyee ni ko alxuraan tuddee rek loolu mooy tudd imaan kenn ku nekk jéem a yar boppam jéem a mel ni imaan boobu alxuraan di santaane su boobaa rek mu jural la jikko mais suñu yóbboo imaan tuddee ko aqida mu nekk loo xam ne léegi ay téew lay doon ñu koy jàng mu nekk ci làmmeñ boroom da ko mën a mokkal lool di ko wax xam ne lii mooy arkaanul imaan lii mooy ngëm lii mooy bokkaay lu nekk mais moom du la du tax moom mu am ay jikko yu rafet parce que duul luñ ko lu nekk ci moom moo tax euh, docteur Yusuf Xardaawi ba muy bind téereem bi mu tuddee al imaanu wal wal hayaat mu ko dafa ko tuddee woon al aqidatu wal xayaat loolu la ko tuddee woon waaye ba mu demee ci biir téere bi di bind di bind lu mu gis lu mu bëgg indi rek ci nit war koo mel wala war koo def rek mu gis ne pas-pas bi war na ko mën a génne nit pas-pasam war na ko mën a jural mu baax war na ko jural mu jaamu yàlla war na ko jural mu nangoo liggéey war na ko jural mu respecté temps pas-pas bi moom man lépp iman moo man lépp dafa ñëw effacé baatu aqida ne baat bi may wax li ma bëgg jullit bi ma bëgg a définir aqida attanu ko mi iman moo ko attan mu tuddee ko al imaan wal wal xayaat donc moo tax ma ne iman gëm yàlla moom moom man na moom pour defar suñu jikko su fekkee gëm yàlla googu jàngee nañ ko ci ni ko alquran tuddee ñu jéem koo melokaanee rek incha allahu ñu jox jikko yi nga xam ne moom la yàlla gërëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla daf ñu nettali ci alquran wax ne yonent bi su doon ne dafa alquran daa ñëw ci moom mu jàng ko jàngal ko saxaaba yi ñu mokkal ko di ko répété te loolu nekkul ko ci yonent bi sallallahu alayhi nee na kon dañ ko bind ay kaamil yu bari waaye nit ñi duñu dugg ci lislaam yàlla wax ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam fa bima rahmatin min allahi linta lahum walaw kunta fattan ghalidha al qalbi lan faddu min hawlik yàlla foofu dafa ñu junju ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam jikkoom la yaatalee lislaam waaye bu doon nee ay théorie rek la nee na nit ñi du ñu duggee noonu ci lislaam maanaam nit li mu yore comme jullit ñi tey li gën a gaaw ci mën a tasaa lislaam mooy ñu fexe ba mel melokaan waa xam ne ku leen gis naw leen ku leen gis respecté leen loolu mooy daaw bi gën a gaaw maanaam woote bi gën a gaaw ci dugal nit ñi ci lislaam mooy fexe ba nga dund lislaam ba mu nekk jikko ci yow parce que yonent bi sallallahu alayhi loolu la yaatalee lislaam mais du jàng alxuraan ju neex ja du euh, théorie mais yonent bi sallallahu alayhi jikkoom la yaatalee lislaam am na nit ñu bari ñoo xam ne dañoo jëflanteeg moom dugg ci lislaam ñii dañ ko ñaan mu may leen may leen may leen am na ko xam ne ba ko yonent bi di may da ko maye may ba waa ji dafa wax ne gis naa nit koo xam ne dafay maye te ragalul ñàkk c'est-à-dire am na am na am na am na loo xam ne ku ko gis na loo xam ne ku ko gis ci sa borom dootoo ragal ñàkk yonent bi trésor yooyu yàlla denc moom la jàkkaarloo moo tax ba muy maye tiitut ci dana jeex waa ba mu mayee waa ji waa ji ci la dugg ci lislaam ne gis naa koo xam ne fa muy jëlee fa muy gisee sori na tabe ci tabe ga tabe ga rek ci la defee loolu am na koo xam ne maanaam daa ñëw xas ko saaga ko yonent bi muñal ko comprendre ko ci lewet ga ci la waaju duggee ci lislaam maanaam jikko rek la yonent bi sallallahu alayhi wasallam yaatalee yaatalee lislaam moo tax yàlla tem daanaka loolu la ñuy junj ci alxuraan ne ne ko walaw kunta fastan xalisal qalbi lan faddu min hawlik loolu lu am solo la yonent bi moom ci boppam pour wane ne ngëm daa am relation ak axlaax moom mu wax ne euh, moom yonent bi salaam mu wax ne ak akmalul mu'minina imanan ahsanuhum xuluqan ñaari baat la maanaam dafa tudd ngëm tudd jikko ci benn hadis bi mu wax ne bu ñuy natt ngëmu nit fu mu toll nee na jikko ja rek bu ñu jotee ci jikko ja rek mën nañoo xam ci ngëm gi toll parce que kenn ku nekk sa jikko mooy wane poids sa ngëm yonent bi ne ki gën a mat ngëm ci jullit ñi mooy ki leen gën a rafet jikko loolu loolu mbokk yi lu garaaw la lu lu mat a bàyyi xel yonent bi nee na suñu ñëwoon di natt kenn ku nekk sa ngëm ngëm gi ni mu toll xam nga ngëm mbirum baatin la dañ naan ci biir xob bi la nekk kenn gisu ko waaye yontu bi nee na kenn ku ne bu ñuy natt sa ngëm sa jikko la natt nu sa jikko toll rek noonu la sa ngëm toll kon jikko lu am solo la am na benn philosophe al almaani bu wax ne al axlaaqu min xayri diinil abas nee na jikko ku ko bëgg a def ci nit ñi te doo ci boole diina nee na loolu ay caaxaan al axlaaqu di xayri diinin min xayri diinin mu ne abasun loolu ay caaxaan la diine jikko kenn mënu ko taxawal fu diine amul euh, xam nga bu ñu xoolee nit ni ko yàlla bindee pour wane bu baax ne gëm moo mën a tawax jikko doomu aadama presque ci li mu yaakaar lii ñëw loolu moo koy jox comportement bi mu meltale ñu nii boo demoon ca jamonoy sedd nga dem yaraax fajar yaraax di nga fa fekk benn waay boo xam ne dàmbak jën lay yenu koo xam ne sax dañ koo galaase mu boole sedd sedd bi nekk ci géej gi ak seddab ndakaaru bi waaye ak seddab galaas gi mu yenu waaye dàmbak jën bi mu yenu terewul mu ngi daw di daw di dama ko ñëw boole ko sax di wëy lu tax parce que dañ ko yëgal ni ko soo paree da ngay am xaalis loolu muy xaar muy xaalis moo tax coono bi aji woon ci dàmbak jën géeg sedd beeg yëpp yëgatu ci dara xaalis bi xaalis bi rek xaalis boobu moo woyofal mbir mi xaalis boobu nag nga xam ne moo woyofal mbir moomu moom la borom bi subhaanahu wa taala tuddee tiyaabo àllaaxira xam ngeen ne li xaalis di jëriñ fii loolu la tiyaabo jëriñ àllaaxira jullit bi soo ko mënoon fexe ba mu am yëg-yëg bi mu am tey ci xaalis mu am yëg-yëg bu ko raw ci ci ci ci ci ci ci ci ci tiyaaboo ci àllaaxira rek mu defaru saxaaba yi benn saxaaba daa dend ak benn yahut kër yahut bi am tàndarma woo xam ne daa tiim kër waaj waaye dafay tàndarma gi day meññ waaj nag day def ci ji su jullee ba sëlmal rek moom jullit bi day sëlmal rek daw dem ci kër bi ba nit ñi sax xaw a am dut ci moom ne moom de xaw ma lu koy taxañ bi xam nga léegi nit ñi dañu doy waar léegi loo def rek dañ koy wax moom de xanaa ñaanu imam bi la man xaar la nangu da xaar ñu commencé indi ay kër ba benn bés ñu ko lu xew mu ne man dama dëkk ak benn yahut tàndarma gi mu nekk këram daa tiim sama kër te tàndarma gi day wadd guddi loolu moo tax su ma jullisee ci jàkk ji damay gaaw dem for doomi tàndarma yi sànnil ko këram balaa sama doom yi yeewu di ci lekk bi mu waxee loolu benn jullit ne ko nañ dem nga wan ma ma gi mu dem ci yahut bi ne ko damaa bëgg nga jaay ma sa tool tàndalma bi yahut bi ne ko lii mënoo ko jënd mu ne ko jaay ma rek loo ma jaay mu jënd mu ko tàndalma gi dama koy mu ne koy jaay mu lay jaay tool bi damay benn tàndal bu nekk à peu ñeenti tàndalma laa la koy jaay ci sa yeneen garabu ma jullit bi ne ko d'accord naa jullit bi jënd tàndalma bi jënd toolu ma bi may ko saxaaba bi nga xam ne moo dëkkoon ak yahud bi maanaam bi jullit bi nangoo pour nangoo weccee tàndarma woogu ak toolu tàndarma benn tàndarma bu nekk ñu jaay ko ñeenti tàndarma ci même tàndarma yi ba mu nangoo loolu yahud bi ci boppam moom daa taxaw wax ne Muhammad daal moo mën a njabeer maanaam mosuma gis ku mën a njabeer yi ni ba dof loo noon nit ñi maanaam jullit boobu lan moo tax mu mën a ñàkk benn toolu tàndarma bi ci benn tàndarma boo xam ne moom la benn jullit war a am parce que dafa yëg ne lii muy joxe lii mu ñàkk du ko ñàkk mais tiyaabu lay am ëllëg maanaam tiyaabu bi mu yëg ci li muy am loolu moo ko yëngal moo ne ci moom ba moom mu mën a ba moom mu mën a def loolu kon moo tax ma wax ne sunu mënoon a fexe ba nit ñi yëg-yëg bi ñu am ci xaalis ñu am yëg-yëg bu toll noonu ci tiyaabo ñu gëmee noonu tiyaabo rek rek ji ko ko baax bu ñu ko mu amoon rek ji ko baax parce que benn problème moo am mooy nit noonu la ko yàlla bindee buy def dara nangu caa sonn c'est parce que la muy xaar moo tax baykat bi ci àll bi bu yàlla ji tawee mu dem ci àll bi bay fa mu jaar naaj bu tàng baag suuf si koy tëq ak jiit yi ko mën a matt ak loxoom yi muy dugal ci biir gajj bi jaan mën ko caa matt mais yooyu yëpp dina ko mën a muñ parce que bés bu may xaar mooy ngóobeef bés bu moo bàccee sama gerte ba dem ca seko ba jaay sama gerte lañ may jox ci xaalis loolu bés boobu muy nu muy sori sori sori sori moo ko nangoo supporté loo coono bi am ci mbéy mi yëpp kon ab jullit suñ ko yëgalee su mënee suñ suñ du ay théorie nag du yombul yombul faw ñu faw ñu def ci nit ki loolu ba moom mu yëg tiyaabo yëg goo xam ne dana ko mën a yëg comme ni muy yëgee xaalis su boobaa rek insha allahu jullit ñi dañoo danañ mën a defaru yal na yàlla dimbalañ ci loolu euh, loolu moo tax ma wax ne gëm àllaaxira ci ni ko yàlla waxe wax ne nit ku nekk sa jëfi tey jii ngay jëf mooy liñ lay fay ëllëg moo lay jural taraanga ba faw moo lay jural texaat yi ba faw maanaam loolu ñu jàngale ko jàngale ko ni ko alquran waxee kenn ku ne yëg ne coono bii muy am coono bii muy am ci def lu baax moo koy jural noflaay ëllëg bu loolu amee rek insha allahu jullit bi dana mën a nekk koo xam ne dina mën a am jikko ju baax waaye bu fekkente ne gëm googu nekkul ci moom gëm àllaaxira nekkul ci moom parce que nit ñi léeg-léeg ñu gëm àllaaxira dina dina am benn bés bu àdduna bi jeex parce que loolu dañ ko jàngee ci lu lu fi nekk dafa day jeex même ñi gëmul yàlla sax gëm nañu ne àdduna bi dina jeex parce que gis nañ ne àdduna bi lu loo fi mosoon xam rek mu ngi jeex kon dinañ gëm ne àllaaxira mais gëm ne àllaaxira dana jeex at dana taxaw yow di nga dekkiwaat di nga doonaat nit danañ la fayaat say jëf loo mos a def dañ lañ la ko fay loo mos a wax danañ la ko fay te loolu moo lay jural texe mbaa texaat yi gëm-gëm boobu laa wax ne wa an lay te nit ku nekk ku nekk kenn ku nekk gëm ne wa an laysa lil insaani illa ma saa wa anna sa'yu sawfa yura mu gëmee noonu suba kenn ku nekk dana nangoo sonn ci boppam kenn ku nekk li koy may tiyaaba dana ko dana ko def mais su nit ki gëmul àllaaxira wala mu jàpp ne àllaaxira ay théorie rek la moom mën naa def lu ko neex te même su fekkee teraanga dañ fay digge mën na koo am su boobaa waa ji pour mu am jikko ju baax mën naa jëfe waaye ku mu wóor ne loo def mu del si ci yow di nga di jéem def lu baax ndax doomu aadama boppam rek lay defal lu bari ci nit ñi ñemee def safaan c'est parce que safaan bi dañoo jàpp ne du dellusiwaat ñoom mais bu leen wóoroon ne safaan bi ñuy def day dellusiwaat ñoom ragal mu dellusi ci ñoom ak bañ mu dellusi ci ñoom dina leen sàmm duñ ko taxawee loolu moo tax benn boroom xam-xam dafa wax ne maanaam al mujtama ne ne société bu nit ñi defaroo ba baax jàmm rek moo ciy xew waaye bu nit ñi defarwul ñëpp sonn mu ne al mujtama dafa mel ni benn waay mu ne société pénc daa mel ni dëkk daa mel ni benn waay buy dox ci ay ay benn ay montagne maanaam benn xur ay xeer yu mag yoo xam ne ay xur moo ko war nga ne ci suufi xeer yi di dox nee na boo yuuxoo boo woyee sàmba boo ne sàmba mu ne boo noppee ay sàmba rek ngay dégg nee na loolu mooy pinc nee na boo yuuxoo ci biir pénc moom boo ne sàmba nee boo noppee xeer yi yi la wër ñooy répété sàmba bi mu ne sàmba rek ngay dégg mu ne pénc loo ko jox rek la lay jox waaw loo ko jox rek la lay jox moo tax nit ñi suñu préparé def lu baax léegi la nga gis benn waay boo xam ne moom pour moom ñëpp a baax parce que même boo baaxul boo dajee ak moom sa jiima baax parce que moom moo baax léegi léegi am koo xam ne yàlla xam na ne moom pour moom ni ñëpp baax lu tax parce que ñi bon sax bu ñu doon dajee moom jéem a baax parce moom dafa baax waaw waaw bu fekkoon ne ku ne daa jéem a baax ni moom kon kay penc mi kenn du ñëpp am jàmm loolu loo loo loolu moo tax waa ji mu ne penc mi dafa mel ni ku dox ci benn ay xeer rek boo yuuxoo wo tur woowoo rek nee soo noppee tur woowu moom moom moom ngay déggant kon loolu lu mat a bàyyi xel la ñu xam ne doomu aadama yàlla da ko sàkk waaye daa bëggoon mu yëg ne moom dañ koy laaj ëllëg te laaj gi koy laaj ëllëg ci ay jëfam loolu moo koy jural mu jéem def lu baax te lu baax loolu su ko jéem a mer rek nit ñi am jàmm ci moom muy ko ñu baax mais lee nag bu yëgul ne moom dañ koy laaj ëllëg ci àllaaxira yoonam nekku ci suba lu ko neex def lu ko neex wax nu ko neex mel loolu mooy waral nit ñi am fitna ci moom moo tax li gënoon gaaw ci nit ñi pour ñu baax mooy fexe ba tabax ci ñoom ñu gëm ne lu waay def danañ koo laaj bu lool bu kenn ku ne yëgoon loolu rek jàmmaam te borom bi subhanahu wa loolu lay junj ci alquran ci aayaat yu bari wax ne àdduna mboolem ñu fi mos a def li yàllay tere ba yàq àdduna yàlla bu koy nettali ci alquran la mooy wax mooy gëmuñu àllaaxira maanaam yàlla suy nettali àdduna ñi ko yàq ñi ci def lu bon ba mu yàqu ñi fi mos a jaar te def ci lu bon yàlla su leen di nettali day wax ne gëmuñu àllaaxira am na ci benn aaya boo xam ne yàlla daf ñuy wax ca wax ne wa qaala allazina yuriduuna yuriduuna alxayata ad dunya yaa layta lana misla maa uutiya xaaruna innahu la zu azin azim yàlla nee na xaaruna eh, jàng nañ ko ci alquran mu amoon alal ju baree baree baree bare waaye alal jooju mu amoon daf ko bëgg jëfandikoo ci li ko neex yàq lor ay nit def bànneexam waaye nit ñi nga xam ne ñoom àdduna dog dong lañu ñu gisoon ñoom dañoo ñee aaru xaaru na ci alal ji ba nga xam ne kenn ku nekk ci ñoom ngéeju woon nga am li xaaru na am wala nga doon xaaru na sa xaaru na am bopp kenn ku nekk loolu no mais borom bi subhanahu wa taala dafa nettali wax ne ñoom wa qaala lasina uutul ilm waaye ñi nga xam ne xam-xam la amoon seen digganteeg seen borom ñoom xammee woon nañ bu baax ñoom dañ daan wax waylakum sawabullahi xayrun liman amana wa amila salihan nee na nee na ñi xamoon yàlla xam bés penc na dina ñëw ñoom ak lu xaaru na mënoon am ci àdduna dañ doon wax ne lii tekkul dara mais la ci yàlla moo moo ëpp doole maanaam la ci yàlla moo ëpp doole loolu daa mën a sàmm nit ki ba du ñeeti daa mën a sàmm nit ki ba du añaan daa mën a sàmm nit ki ba nga xam ne moom rawanteem benn boor rek la mooy ku ko raw ci yàlla rek góor góorlu sa diggante parce que nit bu amee bu amee bu amee yàlla nit bu amee yàlla bu yégee ne moom am na borom bi subhanahu wa ta'ala lépp loolu te lool mu ngi ci xolam kooku kooku mënatul yëg ñàkk boo amatul ñàkkatul waaye dama ne moom moom mënatul yëg ñàkk xam ngeen euh, même ci sufiyanke yi sax baatu al faqr alfaqru ci boppam sax ñoom léegi léeg dañ ko firee ñàkkum xol nga xam ne dafay dépasser loxo mais waa ji bu xol bi amul yàlla ñu ne kooku mooy faqir maanaam ki xolam amul yàlla kooku mooy faqir dëgg mais ku xol ku sa xol nekk ci yàlla yow amatuloo benn problème borom bi wax ne inna allazina la yu'minuna bil axira zayyana lahum a'malahum fa hum ya'mahun yàlla nee na ñi gëmul alaaxira ñi gëmul àllaaxira yàlla nee na àdduna liñ fi def seytaane da cee def ab taar moo tax ñu mën koo gis nee na ñi gis àdduna nga xam ne alal jaral na leen lu nekk bakkan luy seen bakkan jaral na leen lu nekk yàlla nee na li tax ñu mën a gis taar boobu ci alal li tax ñu mën a gis taar boobu ci mooy yàlla taar boobu ba mu xëcc le mënu c'est parce que la yu'minuna bil axira mais ku teg àllaaxira ci sa loxo ndeyjoor àdduna bu nee sa loxo càmmoñ àdduna du la këf moo tax loolu moo tax alxuraan ci njàngaleem su tuddee àdduna rek balaa jeex mu tudd àllaaxira même ci laaya ji nga xam ne eh, yàlla da cee tudd xarisa yi mu bindee nit muy zuyyina li naas xubbu shahawaat ne nisaay ba laaya ja jeex ba laaya jeex yàlla dafa tudd ne waaye la ci yàlla mu gën parce yàlla daa bëgg jàngal nit ki ne àdduna lu muy baax baax lu muy rafet rafet rafet rafet taar boobu ak bànneex boobu soo tegee àllaaxira ci kanamam rek ak la fa nekk loolu moo lay équilibré ci àdduna ba àdduna du la loolu mooy tax àdduna li ci neex nga koy jëfandikoo danga xam foo ci mën a yem parce que du la yàqal sa àllaaxira waaye saa yu nit ki fàttee àllaaxira rek bu dundee ci àdduna mu ëpp loolu mooy suñu problème ñun suñu problème mooy yàlla dañoo jàngal àdduna ak àllaaxira boole leen ñun ñu séparé ko àdduna àllaaxira benn dëkk la benn dëkk la boo am boo yëkkatee lii ci àdduna àllaaxira la benn partie ba nga ci àllaaxira boo yëkkatee ci àllaaxira benn partie benn partie ba nga ci àdduna ñoom ñaar yàlla séparé léegi nag boo daggee yow àdduna bëgg koo jëfandikoo te doo ci walla àllaaxira àdduna gaañ la loolu mooy suñu problème moo tax njàngale bi ak yar bi ak defar suñu bopp gi bëgg am jikko yu baax fow ñu jiital ci xam ne gëm yàlla ci ni yàlla bëggee ñu gëmee ko ak nim ñu xamalee ne àllaaxira noonu la mbir yi demee loolu moo ñu mën a defar ba ñu am jikko yu baax xam naa benn nit boo xam ne te xam naa xam ngeen ñu bari ñu mel noonu ci mbaax benn nit xam ne xamoon naa ko ci dundam mosuma xam luy maye tiyaabo ci kaw suuf lu dul ne man moo ci manam yàlla xam na ko da daan da nga daan dajeeg moom ci ci ci jàkka joo xam ne benn niw lañu fay jullee ñu jullee niw bi ngeen dem ba ca sëg ya bu ngeen ñibsee ñuy wax ci waa ji ku baax la mu ne la non man de xaw ma ko sax damaa ñëw rek fekk ñu jullee rek mu dem xam nga loolu yitte jullee la léegi koo xam ne day ñëw fekk niw bu mu xamul mu taxaw ci jullee ga waaye ànd dem ci yoof day ànd dem yoof ni Dakar bëree xat-xat ñu bari duñ ko mën mënuñ ko léegi mais moom dana dem yoof dana del siwaat ba pare bu ngeen waxee mu ne noom mu xamul waa ji dafa fekk ñu julli rek mu jullee ko mosu maa ngi ma maa ngi fàttaleku bi ñu mujj gise man ak moom ci guddi ma jël taxi ba ñëwee ba sama wetu kër ma ne ko ma wàcc taxi bi yóbbu la sa kër mu ne ma déedéet su ma su ma taxi bi ne lay yóbbu damay tarde julli ci jàkk ji damay tarde gee bàyyil ma wàcc fii rek julli ci jàkka ji mu wàcc ñuy dox jëm ci jàkka ji soriwul mais bi ñu juboo jàkka ji rek imam kabbar mais bi imam kabbaree dafa maa mbëkk dafa mel ni daa tiit parce que miinul miinul julli imam di kabbar gannaawam moom waa julli ñu julli génn mu dem ñibbi ci guddi googu ci guddi googu la génn àdduna waaye day woor day faral di woor ay bés bés boobu nag bokkoon ci bés yi mu war a woor mu tëdd ñi mu bokkal kër gi dégguñ mu yëngatu parce que xam nañ euh, day jog di defar café gi mooy naan fajar mais dégguñ mu yëngatu bi bi ñu déggul mu yëngatu bañ julli ji ba pare euh, ndaw si mu ne jëkkër ji euh, góor gi dee yëngatuwul tey mu ne am ñu ñu ñu ñu ubbi néeg bi fekk ko mu ngi tëdd ci kaw lal bi teg al tee nii teg nii alxuraan bi doon jàng takk weere mi alxuraan bi daanu ci kaw mu génn àdduna waaye amul kenn nit koo xam ne xam na ko nii mu génne àddina bettale ci moom parce que xamoon nga ne moom daa daa daa xamoon ne lii day xew te da ko doon préparé maanaam loolu loolu ku mu nekk ci sa xel nga xam ne faw mu am te bëgg nga bu amee mu rafet bëgg nga soo demee nga am nga ci kanam borom bi subhanahu àllaaxira man damay wax ne même bu yàlla waxutoon ay tiyaabo mais bu ñu fa wàccoon rek kenn ku nekk yàlla feeñal say jëf gàcce googu rek doy na nit ku nekk góor góorgóorlu ba àllaaxira boo boo fa demee lu feeñ rafet waxuma sax ñu xisaab la nga dugg àjjana maa nga dugg àjjana mais bu yàlla feeñaloon si suñu jëf rek gàcce googu rek jot jar na góorgóorlu moo tax amul lu mel ni gëm àllaaxira ak la fay xew ci lu gën a mën a defar nit ak jikkoom xam ne lu waay def boppam la ko defal benn saxaaba keroog ba mu déggee yonent bi sallallahu alayhi wax ne. da leen nuyu nit ñi asalaamualeykum suñ leen fayee muy ñaan ñeel leen bu ñu leen fayut yàlla boole leen ak malaaka yu leen gën ñoom ñu leen ñu leen di fay benn saaba ki ki benn waaye nee na daa daa da maa wax ñaari yoon ne ma kañ ànd ci marché ba ma defe daa am soxla di jënd ñuy ànd di wër marché bi ku mu romb ne la asalaamaaleykum wa rahmatullah nga ne ko waaleykum salaam muy wër ba ba marché bi daj mu waat beneen bi mu yóbbuwaat waa ji defaat ak waa ji ne ko man de li ma jaaxal mooy ñaari fan yaa ngi may yóbbu bi te gisuma loo jënd da ngay romb nit rek di asalaamaaleykum ba marché bi dañ nga dëpp mu ne ko looloo ma fa yóbbuwoon asalaamaaleykum jooju ma ma déggoon yoon ti wax ne nit ñi nuñ la ko gën a defe joxee mu nekk tiyaaba mu nekk yool mu nekk ñaan moom laa doon wut ci marché bi xam nga ne kooku dépassé na boo nuyu naa la dootu boo fayoo ma dootuma la nuyu maanaam léegi léegi nga gis koo xam danaan la man diw dama koy nuyu su ma ko nuyu du ma fay man dootuma ko nuyu yonent bi nee nuyu ko parce que du moom nga amal affaire du waa nga amal affaire yow dafa am koo amal affaire koo la sant waaw nit ñi bu ñu toppantee ñoom seen du jikko ju yàqu mais kenn ku ne bu yëgee ne boromam la amal affaire rek macha allah maanaam kenn ku nekk yëg nga ne yow li la yàlla defal ci teraanga li la yàlla ji ci teraanga yow mënoo ko fay ci ay jaam te ci la la wax nga fay leen ko. kon waa ji bu la bu la lul wax waaleykum salaam nee ko waaleykum salaam ngir ki ko sant muy borom bi subhanahu wa moo tax ma ni ñun bu ñu comprendre ne nit ñi la ñuy jëfanteel mais yàlla la ñu amal affaire loolu boo ko nit ki yëgee ci xolam wax tu nekk mu yëg ne moom yàllaa ko sant mu jaamu ko ci biir jaam ñi li ko yàllaay sant jaam ñi yàllaa ko sant mu koy jëf jëfalu ko nit ñi su boobaa moom li muy jëf dina oyof ci moom te itam macha allah sax wax naa ko fa lay jeexalee imaam ci wane ne ngëm googu moom moo mën a jëmbat moo mën a amal jikko ju baax mais moo ko mën a saxal ndax léeg-léeg nit baax tey suba mbaax nga yàqu léeg-léeg nga def lu baax suba mu yàqu loolu daanaka réew yi nga xam jikko mboolem jikko bi ñuy xam ñun fii ci ne baax na ci lislaam da ngay fekk ne réew yi gëmul lislaam am nañ ko mais xam nga lu leen të mënuñ ko téye garde ko mënuñ ko téye léeg-léeg jikko yooyu valeur yooyu ñuy am léeg-léeg crise day ñëw parce que léeg-léeg nga xam gis ñoo xam ne dañoo am benn jikko boo xam ne crise bi ñu am moo leen ko may crise bi du jikko ci ñoom mais crise bi moo leen ko jox bu crise bi dañee rek jikko bi dañ ah léeg-léeg am tubaab bi jikko yoo xam ne dañ ko am c'est parce que crise bi ñu am jafe-jafe bi ñu am moo leen may jikko jooju mais bu jafe léeg-léeg nga gis jikko yoo xam ne koom-koom bee ko indi bu koom gi jeexee jikko bi dañ mais jikko bii ne ci nit ki mu sax te iman man ko cee def mu sax ci ba faw te dootu dañ loolu moom la alquran di tudd ci amanu wa amilu saalihaat sayid xutbu rahimahullah dafa wax ci aaya yooyu ji nga xam ne day jàngale nga ak jëf mu ne lu tax yàlla di takke ngëm ak jëf ju baax amalu saalix la wale al amalu saalix al amalu saalix baat boobu dafa foor parce que loolu bokkul ak yu bari parce que amalu saalix boobu su amul baas bi tudd imaan du tudd amalu saalix maanaam amalu saalix bi yàlla lay tudd ci alquran su ko imaan jiituwul yàlla du ko tuddee amalu saalix li ma bëgg a wax mooy amalu saalix mooy jëf ju yàlla lay fay su àllaaxira yu bari mën na cee xew ci jëf ji fii ci àdduna ba tax jëf ju bu àllaaxira yàlla du ko fay mais amalu saalih mooy jëf ju yàllay fay yan ñu ko yàlla defal jëf jooju seen xutbu day wax ne ni mu mel ak ki gëmul yàlla maanaam mu ne boo fekkoon benn waay buy def lu baax te gëmul yàlla ne daa mel ni nga romb benn garab gu wow mooy jana lu ñuy tuddee jana ci saalum saalum jana garab gu wow nga fekk benn garab gu tooy nga dagg ci benn banqaas ñëw takkal ko garab gu wow gi nee na boo fa jaaree ci yees bi banqaas bi day tooy lool rafet sax nag ndax fi mu nekk daa wow moom mu tooy waaye nee na boo ko muñee jaar fa ñetti fan da ngay gis mu wow lu tax parce que tooy tooy bi nekkul ci ci cosaan bi nee na li baax li ngay fekk te gëm la ko noonu la mel ci kaw suuf boroom mën naa baax tey mais du baax suba borom mën naa tabe tey mais du tabe suba borom am jikko yu bari ci mbaax tey mais mënta sax ci moom parce que duwul yàllaa ko yàllaa ko tax mu di ko def mais nit ki moom bu fekkee li muy def yàlla dong moo tax mu di def jëf jooju bu newetee noonu lay mel bu nooree noonu lay mel bu xiifee noonu lay mel bu meree noonu lay mel yal nañu ko yàlla defal loolu nag dara mënu ko ci nit lu dul tag koo ak borom bi subhanahu ta'ala te jàpp naa ne kenn ku nekk ci jun yàlla defal na la loo xam ne war nga ko mën a sante mel noonu parce que laa yukallifu laaw nafsan illaa wusa yàlla xam na ne mën nañoo mel noonu yàlla du ñu sant lu ñu mënul mel yàlla du sant lu ñu mënul mel xam na ne ñun mën nañoo mel noonu laa yukallifu laahu nafsan illaa wusaha kon li fi jaar te li liy tax nga xam ne mën nañ koo mel mooy léeg-léeg ci histoire nga gis benn jamono boo xam ne nit ñi mel nañ noonu wala nga gis dëkk bu nit ñi mel noonu wala gis ci dëkk yi nit ñu mel noonu waaye ñun ñu bari ci jullit ñi léegi dañoo bëgg di nettali histoire waaye bëgg ñoo mel ni bëgg di nettali waaye bëgg ñoo mel ni histoire bëgg ñu lu baax a baax a baax nettali yonent bi nettali saxaaba yi nettali mag ñu baax ñi waaye parewuñ parewuñ pour baax te xam ngeen ne waxuma li ñuy jëriñ suñ digganteeg suñ borom ci mbaax waaye même mag ñooñu sax li leen doon bégloo ci ñun tey mooy ñu ñëw fekk ñun ñu baax maanaam mag ñi amul dara dara lu ñu leen mën a defal ci kaw suuf lu ñuy bégee lu dul ne ñoom ñun baax nañ rek ñoom suñ ko amee ci ñun xam nga ne ñoom suñ doon wut alal mënoon nañ ko am mais ñoom baax rek la ñu ku ñu ko séqaloo itam fexe nga baax rek moom lañ séqaloo yow nga am ak nga ñàkk ak nga néew lekk lu mën a xew dañ fexe nga baax rek kon baax moo leen yitteel loolu moo tax ñun itam ci virasa bi ci li ñu am muy capital bu rëy boo xam ne lu am solo la ndax dama koy wax mbokk mi toujours dama koy wax ne ko euh, bokk fu baax am na solo lool lox ndax daf lay garanti yu bari waxuma buñ la ci yaree jàngal la ci nàmpatal la ci waaye bi mu jaral jëmmi bokk naa ci rek loolu sa sens la ci nga protéger wu ci yu bari mën koo bañ a mel bokk fa rek bokk fa rek waaw loolu moo tax euh, booy sa doom ji boo koy tudd nga jox ko tur ku baax parce que léeg-léeg nit dana toll foo xam ne moom turam wi sax mën na ko protester mu yëg ne man Muhammad laa tudd waruma def nangam mu yëg ne man mu Muhammad laa tudd waruma mel nangam kon turu bu baax bokk fu baax dëkk fu baax ànd ak ku baax loolu daa am solo yan ñu ko yàlla defal te yan nañ njëriñoo ñu baax ñi nga xam ne ñooñu le àndal ñoo ngi jéggulu ci guddal bi bu leeree wax dëgg yàlla ci kattanal borom bi subhaanahu wa taala la eh, su lëndëmee ci man la lëndëmee di jéggalu bu baax ci teewaayu mbokk yi nga xam ne man dong lañuy ñuy déglu may wax lu mat une waaye di feeñalaat suñu mbégte ak suñu sant yàlla ci boole gi ñu boole ci liggéey bii xëy na daa fekk ñun ñuy def ay liggéey yu mel nii kon bokk ca moom mën nañ ko bokkee feneen waaye bokk gii ñu bokk fii ci Daaru Muxti moom wax dëgg yàlla am nañ ci mbégte lool sant nañ ci yàlla ndax euh, xam nañ daal loo xam ne ci boroom daaru wax dëgg yàlla ngéeju woon nañ bokk ci kon suñ ci yàlla boolee te boolee ni ci anam gu mel nii loolu cant la goo xam ne yàlla dong moo tax ñu du ko wax te xam nañ ne waxtaan nañ ci sax lu lu maak sama mbokk mi ñu àndal moom dama ko wax damay ñëw daaru mu ne ma damay dem daaru damay ñëw daaru mu ne ma def saa yu ma ko damay dem daaru mu ne ma damay dem daaru ma daaru mu ne ma danaa dem daaru kii jaamal la dëkk xam ngeen jaamal bërëbu bërëbu jàngukaay la waaye fii itam wax dëgg yàlla ñun dañ ko xam ñu am ay sëriñ yu bari ci suñu saalum nga ñu naw leen lool nag te fii lañu askam ñu naw leen lool waaw koo xam fii su ma tuddee kër Matar Faatu sëñ euh, Madi Baba moo fa nekk te comme xalifa Euh, sëñ Modou Dramé mooy way juróom ñun ñu jege lool lool takkalantoog ñoom ay dëkk ñoom fii lañu aju te euh, fee ñu nekk dañ leen a naw ci ñaar mooy nangoo jaamu yàlla ak nangoo liggéey man dama am sama xarit yoo xam ne ki ñu ma tuddee moom ñooñu mooy sëriñam ma ma fay dem ba ma nekkee xale ba léegi jaxasoo ak ñoom waaye macha allah. ñuy dégg ci fii ay wax yoo xam ne wax yu rafet la vraiment sunu demee ba bokk ci liggéey bi euh, duñ ko mën a ñàkk a wax dañ cee bég lool dañ cee sant yàlla waaw ndax euh, bokk ci fu nekk moom am na solo mais bokkee ko daaru gi nag itam wax dëgg yàlla dañoo dañoo dañ dañ ko rafetlu lool ñoo ngi gërëm ñu ci boole te di ñaan borom bi subhanahu wa taala ñun ñëpp yàlla nañu jëriñ ci àdduna ak ci àllaxira allahumma salli ala muhammadin wa sallim wassalaamu aleykum wa rahmatullah jërëjëf sëriñ Ibrahima Faye al imam ci waxtaan wu am solo yi nga xam ne moom nga ñu baaxee tey te mu aju ci lu am solo loo xamante ne bu nit nitee moom moo tax te muy jikko nga indi ko ci anam goo xamante ne anam gu matale la anam gu leer la tamit teg ci xam naa ne e, ngir njëkkante waxtu rek dañuy jox kàddu gi sëriñ Mouhamadou Habibullahi Dramé su ko defee mu def ab taxaw seetlu ndax am na ci ay mbokk yoo xamante ne euh, am nañ ay laaj yu aju ci waxtaan wi ñu bëggoon ku leen ko leeralal su ko defee ñu jox sëriñ sëriñ Habibullahi Dramé rek su ko defee mu def taxaw seetlu bu gàtt ñu door a ñëw ci yenn ci laaj yi nga xamante ne mbokk yi ñu ngi doon sàkku sëriñ bi leeral leen ko xam naa ñu fàttali mbokk yi rek ne incha allah suba sëriñ Muudu Mamoun Boussa incha allah la ñuy fas yéene dalal ci jataay bi mu fas yéene ànd ak ñun ci adabu salaatul jumaa te mooy tegg ni nga xamante ne moom la ñu war a sàmmonte sàmmonte ci biir jàkka rawatina bisub àjjuma rawatina jullit àjjuma gi incha allah loolu la sëriñ Modou Mamoune Bousso fas yéene waxtaan suba kon ñu jox kàddu gi sëriñ Modou Habibullahi sëriñ Habibullahi Dramé alhamdulilahi rabbil alamin wassalaatu wassalaamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man wala assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi nuyu mbokk yépp di leen ziyaara di leen ndokkeel ci bërëb bu tedd bi xam ne sëriñ bi wax na ko sànq yàlla suñu borom moo ñu may bokk gi ñu ci bokk ak lu ñu ko bëgg-bëgg ku ci yàlla boolewutoon doo ko mën a am may goo ñu yàlla may ñu bokk ci bërëb bi ñu ngi ci sant yàlla bu baax euh, alquran borom bi subhaanahu dafa wax ni inna nati l arda nanqusuha min atrafiha da yàlla nee na damay wàññi suuf bam xam-xam yi nag ñu ni du entité géographique mooy gën a xat wante su mbaax di wàññeeku ba foo ñeme woon ñemeetuloo fa lu mu yaatu yaatu dafay xat ci yow kon bés boo xamee ku baax xam bërëb bu baax su àddina xatoon ci yow it commencé na di yaatu kon ñëw gi ñu ñëw daaru ak fekkee gi ñu fekkee lii ak mbokk yi ñu saafuwanteel yaatal na tey suñu àddina ñu ngi ci sant yàlla bu baax di ñaan yàlla yal na ko yàlla yàggal eh, sëriñ bi li mu doon waxtaane yaakaar naa def ci commentaire daanaka du ko jar daf koy mujj xajamal dama ci déggee rek suñu benn professeur bu ñu daan jàngal philosophie daawuñu jàng mukk ba jeexal te du wax ne Avec des idées, on discute, on cherche la vérité, mais avec des fois on construit une vie et une culture. Là te oustaz di ko baamuwaat ci waxam toujours lu mu wax ne mënul nekk ay théorie wante ngëm moo mën a tabax nit bu am hadaf bu définir objectif bu wut ay moyen pour jëm ci objectif boobu nga xam ne moom la définir kon ngëm rek moo mën a defar nit e, te defarug nit mooy tax mu am saada ci duniyaa mooy tax mu am saada ci alaxira mu wax ne defar googu nag fenn rek lañ ko séntu mooy ci wax yu mooy ci borom bi rekk nga xam ne moom moo xam nit noo xam ne nit xamewu ko boppam moom rek moo ko mën a jox yoon bi nga xam ne moo koy teg ci lu baax kon ngëm googu yal nañu ko yàlla defal di sant yàlla bu baax wax na ne nit ki nag noonu lay juddoo ndax yonente ko wax kullu la yuladu ala fatra illa anna abawaahu yuhawidaanihi aw yumajjisanihi aw yunassirani aw kama qaal mu ne nit suñ ko bàyyi woon rek mu juddu kenn deful ci moom benn influence directement dafay jëm ci boromam ndax noonu la ko yàlla bindee mooñaale ko kon déviation yi mu am yépp société bi mu ñëw ñoom ñoo ko ko wàll loolu lim ci jàngale mooy ne eh, wax na ko aqida eh, baat yu bees yooyu ñuy wax ay théorie la yu ñuy jàngale wante gëm moom dañ ci yar nit mën nañ jàngal nit ki ba mu xam lu bare bari wante gëm yàlla moom ab yar lay doon boo xam ne moo yar moo koy def ci nit kon nag eh, bu ñu demee ba bëgg a taqale jàngale ak yar eh, ñu ngi commencé di yàq nit kon saafara si rek mooy delluwaat ci xam ne nit bu ñu bëggee mu nekk nit ku baax dañ koy yar ci gëm yàlla te yar boobu gis na ne sàggane guñ ko sàggane moo dem ba euh, lii xew nii yu ci bari di xew te bërëb bii moom nekk bërëb boo xam ne yarukaay la yar nit dafay dem ba muy toppandoo nit ba ñi xamut dañuy mën ba mel ni ñi xam euh, te boo demee ci bërëb yi ñu yare nit rek ñu nga ko xam bi ñu ñëwee ci suba rek ñu dal ci kër gi xale yu xaw sakkan nekk fa may ñoom ñëpp ñu ngi jàng amul dara luy déranger nit ci kër gi mu ne ah fii de xale yàqoowu fi ma ne ko xale yi yàqu dañu ko tal may xale yoo xam ne dañ leen di jàngal di leen yar mu wax dëgg yàlla talu ñoo yàqu kon yal na yàlla saxal béréb bi ñu ngi sant yàlla bu baax comme ni nga ko waxee di julliwaat ci yonent bi sallallahu alayhi wa di am mbégte bu baax ci ñëw gi ñu ñëw ba fii di ñaan yàlla suñu borom yal na yàlla def li ñu fi indi yépp yàlla nangu ko yàlla defal ñu tiyaaba jooju nga xam ne mu ngi koy wax defal ko ñi nga xam ne dalal nañ ñu may leen tiyaabaay ku dalal gan waaye may ñu itam tiyaabaay koo xam ne seqi nga ay tànk dox ko ci mbokk dox ko ci liggéeyal islaam e, li mu wax moom daanaka aw ma dara lu ma ciy teg wax naa su ma ci bëggee teg dara rek xajamal ko lu dul daal sant yàlla bu baax julli ci bi sallallahu alayhi wa sallam ziyaare ñëpp di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf euh, sëriñ Habibullahi Dramé ci taxaw seetlu bu solo bii nga ni def nga ko ci li sëñ bi doon waxtaane maanaam ñu dolliwaat bi jot si rek kàddu yi cant yi. ci jële ko ci mu assasatul wafa bi huquqil iman ci coono yi nga xamante ne jànkonte ngeen ak moom te mu jar ko tamit nag ndax béréb boo xamante ne jéego yi ngay seq ngir ñëw fa tuyaabala ju suñu borom di bindal yaakaar naa ne loola loo ko jënd rek jar na ko kon yal na yàlla fay leen xam naa ne ñu jox kàddu gi oustaz Ahmad Mbow rek su ko defee mu ñëw ci laaj yi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ci weeru koor wu tedd bi di ñaanal suñ kilifay diine yi yàlla yàggal leen fi suñu kanam lool nu yàgg ñoo jite ñun Ibrahima ñu ngi lay sant bu baax ci turu muassasatu Ruufa bi huquuqil iman waxtaan wi am na solo lool am mu am solo laaj yi firndeel na ko mbokk mi nee na déglu na sa waxtaan wi jëriñu nañ ci lool da doon bëgg rek nga laabire ko kersa lan moo koy maye kersa nan la nit ki def ba am ko lu koy maye. alhamdulilah ñoo ngi sant yàlla encore gërëm mbokk yi nga xam ne ñoo ci jël kàddu leeral mbokk moomu li muy laaj lu am solo la muy kersa kersa ci ñun ci sunu aada daanaka dañ koy fire nit koo xam ne dafa yomb rus daana sax mën nga ko tuddee sax ku complexe mais kersa ci lislaam moom tekkiwul loolu islaam li mu tuddee kersa mooy nit koo xam ne rus na boromam seen ko ci lu mu koy tere rus na jaami yàlla yi seen ko ci lu ko yàllay tere nga xam ne moom fexe na ba li yàlla tuddee lu bon lool la jàpp ne su ko ci nit ñi séenee tuuti na mu rus nit ñi seen ko ca loola kooku la ñuy tuddee nit ko am nit ko am kersa la nit ndax léegi-léegi gis benn waay boo xam ne ñeme naa taxaw fësal ak mooy yàlla bu subaa fële mu taxaw wone fa ak kersa ñu ne moom daa daa daa am kersa te waaye buy mooy yàlla noo loolu du kersa kersa mooy nga bañ a yàlla bañ laa gis ci lay tere bañ lay ñàkk gis ci lay sant ruus yàlla léegi nag nit bu rusee yàlla rek mboolem ñi nga xam ne jaami yàlla leen da leen durus mooy loolu mooy mooy kersa nu nit def nag ba ba ba am ba am loolu daanaka mën nañoo wax ne mooy li ñu doon waxtaanee mooy fexe ba sa imaan dëgër kersa benn partie la ci imaan loolu la ko yonent bi tuddee alxayaawu shu'batun minal minal imaan kon su imaan bi taxawee rek sa digganteeg sa borom bu dëgëree leer rek kersa mooy jur mooy jur kersa mooy jur kersa daanaka yonent bi mooy wax ne xayaa shu'batun minal imaan dafa wax ne ngëm juróom-ñaar fukki xaaj la ak nangam ak nangam rek mu tudd alxayaa tudd leneen tudd leneen pour xamale ne ngëm daanaka nii di mel yëpp ngëm moo koy def kon kersan ci biir ngëm jërëjëf mbokk moom mi ngi lay sant bu baax mbokk mi nee na mi ngi rafetlu waxtaan wi moom dafa bëggoon rek nga laabiri ko ci ni xadis ba waxee ne ayatul munaafiq salaas mu ne nag nan la nit mën a def ba mucc ci ak naafiq te màndargaam yi ni ko xadis ba jàngale woon muy ñett yan na yàlla musal ñu ci naafiq comme ni mu ko waxee euh, naafiq mooy koo xam ne li mooy feeñal bokk nag lim fas xëy na penc mi mu nekk bëgg na fi dara te xam na ne su ma feeñalul lii du ko am bëgg na fu ñu ko teg foo xam ne su feeñul lii duñ ko fa teg mu feeñal lii waaye loola mu feeñal bokkul ak li nga xam ne moo nekk ci biir xolam loolu mooy nifaaq yan ci yàlla musal eh, nifaax googu nag yonent bi ni mu ko waxee ci hadis bi dafa wax ne màndarga màndarga yi wane ne ni nifaax feeñ na mooy ayatul munaafiq salaas bokk na ca isaa sa kataba mooy ni koo xam ne saa yu mu waxtaanee balaa fay jógee ko fen koo xam ne bu waxtaanee fen boo dëlanteeg ak nit nit ñi rànd ji isa xadasa kasa waysa waada axla waysa tumina xaana suñ ko wóoloo mu war am na ci benn waysa xaasama fajara bu xuloo yéeg ñu sosal ko jikko yu doy waar la mais ci beneen xadis yonent bi doo wane kenn ku gis benn jikko ci jikko yii ci sa bopp nee na nga yëg ne am nga benn jikkoob naafiq doonaguloo naafiq mais am nga jikko benn jikko bi nee na xeexal ak moom fexe mu dëñ parce que jikko boobu mën naa indi yeneen yal nañ ci yàlla musal dañ ci yàlla musal kon loolu mooy jikkoy naafeq waxut ne yi kuy fen rek naafeq cent pour cent la mais koo xam ne ba day fen am na jikkoom naafeq mais ku jikko yooyu yëpp nag kum dajee ci yow yow am naafeq nga yàlla yàlla defal tawfiq jërëjëf mbokk mi mu ni dafay laaj lu mel ni internet ak ni muy yàq jikko yi nan lañuy def ba mucc ci yàqu-yàqu yooyu mel ni ki internet xam naa internet bi moom euh, léegi mooy li nekkoon ci mbedd mi rek xam nga li ne ci pénc mi rek moom lañ dugal ci ci net bi léegi kay nit ki nga xam ne moom moo parce que man lu ma jaaxal mooy yow dangay nekk benn nit boo xam ne mbedd mi soo fi nekkaan daa am looy seetaan ak loolu seetaan doo am mais ñu fexe ba def dugal ko ci net bi yow nga ne nga jàpp ne da ko war a seetaan ci net bi wala da ko war a déglu ci net bi cest à nit day am programme nit day am programme rajo télé net moo ci bokk yam yow da nga am sa benn programme boo xam ne loolu lañ lay laaj dafa am loo xam ne yow yaay responsable ci loolu sa digganteeg sa borom sa digganteeg sa umma léegi loolu mooy sa occupation lu ci mën a génn ci feneen di dimbale le ci loolu nga jëfandikoo li ci des. nga bàyyi ko fa mais léegi boo bëggee wax ne yow lépp ngay seetaan benn imaam temps yi damay dégg mu ne damay fay sama wasa mu ne bu ma yàgg mu ne bu ma kenn envoyé ti nangam ak nangam parce que léegi léeg am loo xam ne yow danga may informer mais sa information bi jotagul ci man amaluma benn njëriñ parce que nit ki léeg-léeg nga informer ko ci loo xam ne du am benn njëriñ ci moom kon amul benn nit boo xam ne dina ko jik lu xew yëpp mu yëg ko nit daa am lu xew nga war koo yëg am lu xew waroo ko yëg waaye bëgg na wax ne lu xew yëpp ngay yëgandoor soo moytul dangay bàyyi say soxla ak yara waroon yëpp ne ci loolu kon internet bi kenn mënatul wax ne dootu fi nekk dana fi nekk dañ ko jëfandikoo parce que yooyu moom dépassé nañ ko mais kay fiya bi te nag loolu moom nit ñi war nañ ci gaaw lool parce que xam nga ñun dañuy nax ci yu bari dañu ñëw rek sotti ñu ay mbir te du du duñu wax ñu koy jëfandikoo waaye moom nit borom xam-xam war nañ ak ñii yare war nañ ci góor góorlu ba xamal nit ñi ne dañoo am programme li li ñu war a def te mu ne ci net bi ñu jëlee ko fa gis nga enseignement bi maa ngi guddal sax ci tomb mais ci wàllu jàngale bi bu ngeen xoolee li portable yeeg net beeg whatsapp beeg li mu li li mu liñ foog ne moom la war a jural xale yi juralu ko xale yi xal affaire bi mu ngi gën a avancé mais résultat wu résultat école bi muy gën a muy gën a wàcc amul benn jeexital ci njàng mais loolu waroon naa tax sax état bi xoolaat nu ñu war a étudier parce que affaire bi bu jàkk ñun li ñu xamoon mooy machine ak calcul yi bi mu njëkkee génn ci école yi bi mu njëkkee génn école dañ doon tere élève bu koy jëfandikoo dañ doon benn élève bu jëfandikoo machine à calcul élève sa problème mat sa problème mat yaa koy lijjanti mais dañoo mujj ñu bàyyi léegi xale yi yeewootuñu parce que xel xel daf dafay dund ci benn environnement boo xam ne day set pour moom mu mën a dund pour neex pour yaatu mais bu amul environnement boobu du set te environnement bi moo leerut suñu environnement baaxul. jërëjëf laaj yi bari woon na waaye foofu la waxtu yoon bismillah jërëjëf. Bye bye. Bye bye.